baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala faaltuhaa idan wa ana min aldaalliin kon yey say boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi ba léegi ñu ngi ci nettalif seydinaa muusa ibni imran ak seydinaa haaruun ibni imran alayhim assalaatu wassalaam ak ka nga xam ne moo doon buurab Égypte di Firawun kon nag bi ñu gisoon nañu seydinaa Muusa ak seydinaa Haarun alayhim assalaatu wassalaam biñ ñëwee wax seydinaa Muusa wax li nga xam ne moom la ko boroom bi yónnee li tax mu ñëw ci Firawun Firawna nag di ko fàttali xéewal yi mu ko defaloon ba pare moom mu suul xéewal yoo yële daal di bokk ci ñi nga xam ne kaafir yi ne ci way suulkatu jëf yi lañ moom mu faat fi bàkkan ginnaaw bi ma ko defalee xéewal yoo yële Seydina Muusaa nag alayhi salaam waroon a tontu mu ne qaala mu ne fa'altuha mu ne reconnaître naa de man du ma niye du ma weddi ne lii moom maa ko def li nga wax noon naan faal wa faalta faalata kallati faalta nga jëf sa jëf ja nga xam ne moom nga fi jëfoon ju yées faat fi bakkan jaang ma koy junju xam naa ko de du ma ko niye mooy du ma weddi ne defoon naa ko de xaala mu ne ko faaltuha te wax nga dëgg defoon naa loolu la de idan te ba ma koy def wa ana daa fekkoon keroog boo bële mina dallin mooy ne man damaa nekkoon ñi nga xamante ne nii mooy ne damaa nekkoon ñi nga xam ne atte mooy ne damaa nekkoon ci ñi nga xamante ne nii mooy ne loolu dafa nëbbu woon ci ñoom mooy ne la ma conséquence la ma doon def dafa nëbbu woon ci man ndax lan mooy ba may puus waaja man jàpp ma woon ne loolu lële noonu mooy ne la muy jur mooy ne day faatu loolu nag moo tax man ma bokkoon ci ñi nga xamante ne nii mina dallin xam nga daal la mooy loo xam ne dafa sànku voilà mooy moo tax gaaya doon wax ci suuratu sajda naan ay ida dalal naa fil ard a inna la fii xalqin jadid naan moo waaye ndax ñun bu ñu sànkoo ci biir suuf si mooy bu ñu nëbboo voilà mooy minad dallin man nag damaa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy mbir ma conséquence am yi dafa woon ci man comme que xaw ma ko man dama foogoon dama leen doon pousse rek ngir ngir départager leen comme que ñu ngi xeex ba ma defee lool nag dekete yoo mbir ma juru waaja faatu man nag ci ñoo laa bokkoon moo tax fa farartu minkum loolu nag ba ma ko defee nag ma daal di daw ci yéen ba ma déggee ne yéen nag may bëgg a faat ndax kat nag dafa dispro proportionné daf mooy ne liin ni ngeen ma faat naroon a faat mooy koo xamante ni dafa def loo xam ne dafa juum te mooy rayu juumte la ñoom ñu bëgg koo teg li ñuy teg daanu kuku fàtta tey ko loolu nag ma daal di daw minkum ci yéen lammaa xiftukum ba nga xamante ne nii ci laa leen ragal de ci laa ragal la ngeen ma bëggoon a teg daal di may dal fa wahaba lii rabbi sama borom dal di may may nag daal li may may daal loo xamante ni sàkkuwuma ko mooy ne ngëneelam kese la hukman mu def ma li nga xam ne atte daal di may def li nga xam ne moo yonent de wa ja'alani mu boole ma minal mursaliina ci ñi nga xamante ne nii moom la yónni jox ma xam-xam ak teg lépp ba pare boole ma ci ñi nga xamante ne ñoom la yónni alayhimu salaatu wassalaam mu ne na nag kaay nag moo wax ak yow wa tilka ni'matun loolee nga may junjunaan ma maa la yemaroon fii bi nga nekkee liir waaye it nga des ci man ci sa dund gi lu bari loo xamante ni doon xéewlu ci sama sama xéewal yi ma yor man Firawna mu a ko watilka loolu le ni'matun ak xéewal la koo xam ne tamunnuha alayya moom nga may wax nii daal moom defal ma ko naan ma li ma ko limal daal mooy nit ki bu defalee nit dara daal di ko ñaar naan ko waaye lii lii maa la ko defal mu ne ko waaw loolu de mbir la moo xam ne yaa ma ko defaloon waaye est-ce que loolu daa war a tax an abbatta nga daal di jàppe ay jaam def leen ay jaam daal waa bani nga jàppe ay jaam banu Israaïl nis gis nga na dafa def fii lu am solo loo xam ne gaa yi mooy ne politique euh, tubaab yi gaa yooyu ak ñi nga xam ne yéeféer yi dañ koy def mooy ne dañuy xamee mooy ne ñëwee xaw a discriminer ñenn ñi mooy ne dinañ fexe ci ñooñu ñu jël ci ñoo xam ne dañu leen di dañ leen di defal ñoom li ñu am bu ko defee ku mën a ku wax rek ñu ne la boo boo xoolal ñii day wane ne ñii nii ñun nekk ñoo xam ne dañuy discriminer waate comme yu mel noonu quoi léegi nag Seydina Muusa alayhi salaam ci beneen échelle bu gën kawe woowee mu ko waa man xéewal yooyu yëpp nga ma defal baax na nga ma koy tuddal naan ma di ma ci ñaax naan ma defal naa la nii defal naa la nii defal naa la nii waa dëgg la waaye mu loolu est ce que dafa tax an abbatta nga jàpp ay jaam daal bani israila sama mbokk yi nga xamante ne ñooy doomu israil yi di alayhi salaatu wasalaam di seydina yaqub qaala na nag daal di jëlaat kàddu gi mu wax firawno buurub Égypte de firawno ne ko nga ne kan moo daa am ku la yónni wama rabbul alamin moo kooku nga naan mooy boroom bindee fii te daal di lay yónni moo kooku mooy kan léegi wama bii tekkiwul ne firawna danaan daa fekk muy doyadal am na yenn ci na yuy wax ne moo tax mu ne maa waxul sax man naan mel ni ab jamaat lay waxal koo xamante ni ci jamaa daal yi ci choses yi daal ci yoo xam ne mooy amuñu unanimé mu naan wama waaye loolu amaana ginu la parce que suuratu euh, Taaha foofu da ko man rabbukuma ya Muusa ana kan waman ana kan man man la utiliser te man mooy li la àqili comme ni ñu ko xamee waman rabbukuma ana kan mooy seen boroom yow Haarun mi yaa Muusa yow Muusa kon ñu xam te ne mooy foofu maa bi muy indi fii ndax boroom bi mooy nekkali mbir mi ci ay façon yu bari mooy man beeg maa bi benn kese la mooy Firawna kon mu ne qaala Firawnu Firawnu wax ne wama rabbul alamin ne ko waa yow rabbul alamin moomu nga xam ne nee moom moo la yónni mooy kan qaala dina Muusaa ne ko rabbu samaawaati mooy borom asamaan yi wal ardi ak suuf wama baynahuma ak li nekk diggante asamaan yi ak suuf yi in kuntum neem nekk ngeen yéen muqiniina nekk ñu am woo kóolute te gëm qaala Firawna daal di tourner lii nag bul nettali bii mooy xew-xew bi xam nga nu mu demee Firawna dafa toog mooy assemblée yi Firawna teg ndoog ci gàngunaay gi Seydina Muusa ak Seydina Haarun nekk nele dag yi wër ko nag ñuy def ñuy noonu la ñuy joxalante euh, kàddu yi bu na waxee ba toog ba noppi Seydina Muusa jël kàddu gi daal di wax léegi nag Firawna nag ci noonu dag yi ñu ngi toog di ko déglu ñu ngi taxaw ndax du ñu toog bu kilifa gi taxawee ñoom ñu ko doon doxalee léegi nag di ko déglu moom ki nga xamante ne nii moom mooy Firawna Firawna nag bi Seydina Muusaa waxee lii xaala mu ne Firawna nag daal di wax liman hawlahu dagg yi nga xamante ne conseil yi nga xam ne ñoo nekk assuti wër ko noonu wër fi nga xam ne mooy bërëb bi ñu toog di wax ci ci paleem bi ci ngàngunaay ga mu toog ne leen mu ala tastami'una moo yéen ñoom xanaa déggu ngeen bu baax li kii di wax voilà mu ne rabbukum kii de nee na mooy seen moom daal ki mu ki nee na rabbul alamin mi ko yónni nee na daal mooy rabbukum daal mooy seen boroom yéen wa rabbu abaikum waaye mooy boroomu ki nga xam ne mooy seen maam seen baay al awwalina yi nga xam ne ñoo fi nekkoon xaala ba pare nag mu teg ci nag naan na mooy day def dissuasif dissuasion waa moom mu ngi mel ni moom dane ko si Seydina Muusaa dana ko borom bi moo ma yónni ci yow ngir nga yebal bàyyi waa banu Israël ñu ñibbi léegi nag moom mu bëgg wax gaa yi mooy def diversion voilà puus mbir mi mel ni moom du moom lu quoi ndax parce que comme que daa gëm la woon gaa yi après dina leen wax ne maanaam seen yàlla bi gën a mag léegi mooy moom discussion bi du ci dugal mukk ne kii nee na mooy rabbuna non parce que loolu day rëy mooy don loolu mu ne yéen nee na mooy seen borom ah nee na nee na ki ko yónni mooy xaala rabbukum waaye nee na mooy seen borom daal yéen wa rabbu abaikum ak yéen seen boroomu bàyyi al awwal yi ne yu njëkk yeeg seen maam yi mais moom bokku ci ci la waaye du ko wax parce que loolu politique la mooy loolu ci communication lu am solo la Firawna doxal nii xaala ba pare nag mu teg ci ne gaa yi mooy mbooloo mi ku dar inna rasulakum dëgg-dëgg gis ngeen yonent bii mooy seen yonent bii mooy Seydina Muusaa lay wax de di ko conjugué au au au au passé au ku mel ni ku fi ne dafa absenté nekk fi inna rasulakum dëgg-dëgg gis nga ndaw yee seen yonent bi yaa yéey allah yi bi nga xamante ni nii ursila ilaykum moom lañ yónni ci yéen la majnuunun wax naa ne man Firawna moom dafa dof de mooy dafa perdre la tête mooy ne moom daf dof la moo tax muy waxe nii xaala mu ne nag Seydina Muusaa ne ko rabbul mashriqi da ngeen bëgg xam boroom boobu mooy kan mu ne ko rabbul mashriqi mooy boroom li nga xamante ne mooy penku yi wal maghribi ak soow yi na baynahuma ak li nekk seen diggante mooy mborom horizon yeeg euh, côté yépp wàll yépp moom moo leen moom bay na baynahuma ak li nekk seen diggante in kuntum taqilun ndem nekk ngeen ñoo xamante ne ni ñuy xalaat ngeen de yéen ñii léegi nag bi Firawna gisee ne Seydina Muusa ah mu ngi wax Firawna di wax Firawna nag mbir mu mujj koo merloo ko waa xaw ko agacé ndax kat moom lii bokkul ci ay habitude ci baaxam muy wax am kuy wax quoi nekk fi di wax boobu ba léegi mooy di nga wax par tuuti tuuti waaye quand muy wax loo xamante ni day wute saa su ne moom Firawna mi nga xam ne ak ki mu doon mooy je Firawna quand le le grand pharaon quand même léegi nag bi mu meree <laughs> mu ne Seydina Muusaa xaala mu ne ko la ini taxalta ilahan ghayri ne ko boo fi jàppee beneen yàlla waxu ko sax ko <laughs> boo gënee beneen yàlla mu naa it taxalta <laughs> mooy boo fi jàppee ilaahan beneen yàlla xayri bu wuteeg man firawna la aj'alannaka waat naa ne dinaa na boole laa wax minal masduniina ñi nga xam ne ñoom la ñuy sànni ci prison yi nga xam ne mooy mooy prison yi firawna yu metti yooyu nga xam ne ñépp xam nañ ko falaalay sànni laa wax léegi nag bi mu waxee loolu ana la ko Seydina Muusaa ta tontu est-ce que da koy topp ci toowu mer gii mu commencé di wax moom na bi mu xamee ne amatul benn lay nag parce que amatul lay looloo tax mu waxe nii parce que nekk fi rek naan bon <laughs> naan naan naan seen yonent bi dafa dof waaye kii lim ko wax mooy dane ko man sama borom boobu moo leen bind yéen mu war a seen borom mooy moo bind asamaan yeeg lépp te mooy borom bindee fi kon Firawna ci biir.